walaqad kuddibat rusulun min qablika fa sabaruu ala maa kuddibuu wa uuduu xatta ataahum nasrunaa wala mubaddila li kalimaatillaah walaqad jaa'aka min naba'il mursaliin suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya fanweer bi ak ñeent mu ne walaqad dëgg-dëgg kuddibat weddi woon nañu lu jiitu de rusulun ay ndaw yàlla sallallahu alayhim wassalaatu wassalaam am na yonent yu fi jiitu woon waa Quraysh ñii du ñoo fi njëkk weddi giñ lay weddi de waaye weddi war nañu ci lu jiitu rusulun ay yonent alayhim wassalaatu wassalaam min qablikat ci lu jiitu woon yow seydinaa Muhammad alayhi salaatu wassalaam fa sabaru ñoom nag yonent yooyu alayhim wassalaam ñu daldi woon muñ alaama kuddibu ca kaw lañ leen weddi woon dañu daldi muñ loolu leen wa uudu gaa yi lor leen ci ay kàddu hatta ataahum nasruna noonu la lañu mujjee ba ni nga xamante ne nii ci la leen di dikkale naa li nga xamante ne mooy suñu ndimbal ji ñu di képp koo xam ne mu ngi ci yoon wi wala mubaddila te kenn nag du soppi te dara du soppi li kalimaatillah ci kàddu borom bi tabaaraka wa taala ak digéem yi nga xamante ne nii moom la digg yonentam yi ne dinañ leen sonal alayhim wa wassalaam waaye wal aqibatu lil muttaqin waaye mujjanteelu mbir yi de mu ngi ñi nga xamante ne nii ñoo ragal seen boroom tabaaraka wa taala ñu ne wala qad dëgg-dëgg nag jaa ak dikkal na la min naba'il mursalin ci xabaaru ñi nga xamante ne ni ñoom lañu yónni woon alayhimu salaatu wassalaam mooy ci alquran bii indil naa la fi loo xam ne lu lay dalale ci li nga xamante ne moom la la kuffaaru Quraysh nii di wax ak a teg ci loo xamante ne nii am na ñoo xam ne ñoo fi jiitu woon doon ko wax seen yonent alayhimu salaatu wassalaam kon nag mu noonu laay bii ci tegu nag boroom xam ni rahmatullahi alayhim ngañ ne daa am benn ci kiif kuffaaru Quraysh yi kuñ naan alxaaris ibn amir dafa masoon a ñëw ci benn mbooloo ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam naan ko e yow muhammad alayhi salaatu wassalaam ëndil ñu ab aaya comme ni nga xamante ni màndarga daal buy wane ne yow yàllaa la yónni comme ni nga xamante ne nii noonee la ko yonent yi alayhimu salaatu wassalaam yi la fi jiitu woon doon indil li nga xamante ni mooy ay laaya de boo ko defee rek dinañ la gëm suñu boroom daal di wàcce laaya bii loolu wax la bu boroom mufassiruuna yi di wax allahu taala alam suñu boroom ne wa in kaana bu dee ne dafa nekk kabura daaruy alayka ci sa kaw yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam iraaduhum seen dummóoyu gi ñu dummóoyu gëm la seen dummóoyu gi ñu dummóoyu di déglu alquraan aka dëgg nangu lislaam fa in istataata bu dee man nga an tabtaxiya nafaqa nga daal di sàkku ak aw yoon woo xamante ne nii fil ardi ci suuf mooy loo xamante ne nii ab ci kaaw yi la jëm ca biir ca suuf bu dee man ngaa am yoon woo xamante ne nii moo lay jëme ca biir suuf ya aw walla boog man nga ut échelle boo xam ne fi samaa yi moo lay yóbbu ca kaw asamaan bu ko defee fa tàttiyahum nga dikkal leen bi aayatin ci laaya ci màndarga boo xamante ne buy wane gën a sañ-sañ sa kàttan man manu borom bi tabaaraka wa taala tax ñoom ñu gëñ la mooy kon nag loolu bu dee man nga mooy nag loolu loolu mooy de toute façon ñii duma leen jox man borom bi tabaaraka wa taala lu dul sama coobare laa indee laaya seen wax yii du tax ma indi benn laaya lu dul daf maa soob te loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci bopp boppam kenn ni ginu koo xam moo tax laay yiñ ko fi laajoon yépp da doon bañ ne lool taxumaa jóg comme niñ ko fi fàttali woon ci jataay yee ñu génn mu ne nag fa tatiyahum boo ko defee nga indil leen kon bi aaya ci laaya walaw shaa allah suñu boroom ne gis nga bu sooboon man boroom bi tabaraka wa taala la jamaahum konoon te kon dinaa leen dajale ñoom yaa Quraysh ñi ñoom yéeféri yi alal huda ci njub gii nga fi indi muy lislaam gi di alquran ji bu ma sooboon man boroom bi tabaraka wa ma dajale leen ci ñoom ñépp ñu gëm ko kon nag falaa takunan na waay waaye ngal la waay bul bokk de minal jaahiliin ci ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo réere li nga xamante ne mooy sañ-sañu kàttanu man manu boroom di tabaaraka wa taala lii boroom di leen rek lay wax lii lépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam xam na ko waaye nag da koy wax moom waaye di ko wax ci ginnaawam xeetam këne bu kenn yaakaar ne mooy say effort bopp ci la nit ñi di dugge ci lislaam déedéet al ijaaba al qabuul ndëngu li nga xam ne mooy woote borom bi tabaaraka wa taala teguwul ci yonent ci loxoy yonent bu jege du malaaka bu jege du bu jege de déedéet ci borom bi tabaaraka wa taala dong la tegu mu ne kon innama kaay nag ma wax la nag ñi nga xam ne ñoom ñooy nangu woote borom bi innama dëgg-dëgg yastajiibu dina wuyu alladina yasmauna ñi nga xam ne dañuy dégg dégg goo xamante ni moo leen di jariñ dégg goo xam ne moom la ñuy gëme ña ko boroom ba defal te mooy jullit ñi ak yéeféer yi ñi mu namm ci ñoom ñu gëm mu ne ñooñu dañooy wuyu li nga xamante ne mooy sa woote gii di dugg ci l'islam wal mawta kantaan yi nga xam ne ñoom dañoo faatu di yéeféer yi nga xamante ni nii ñoom ñu ngi dund nii waaye ñoom humam ñoom ñu ngi dund nii ci kaw suuf di dem ak ñëw waaye ñoo ñi deewa yem ndax moom seen xol yi dund te ku sa xol dundul mooy na yow de toute façon yaag cadavre yaag ñi nga xamante ne meddi yéen a yem mun a wal mawtaa gaa yi nag nga xam ne ay yéefér lañ te dañoo dee seen xol yi dañoo dee ñoom dinañu xam ne yab'athuhumullah borom bi tabaaraka wa taala moo leen di dekkil ëllëg summa ginnaaw gi ilayhi yurja'un ci moom lañuy dellu moom la ñuy dellu wala dee am ñu ne nag wal mawtaa mooy ñi nekk rek ñi nga xam ne ñoo faatu nekk ci bàmmeel yi ñoo ñee ñoom moom duñu dégg dara ndax wa yaba tañoom nag yabaasuhumullah mooy li nga xamante ni borom bi moo leen di yebal leen summa ilayhi turja'un gid yu summa ilayhi yurja'un ginnaaw gi ci moom la ñuy dellu ne waqaalu <coughs> léegi nag moo tax ñu ne laay bi wax nañ la sàng kon li ci borom mufassiru nay wax ci alxaaris amir mooy bii bañ gisoon sànk ak bii wa qaalu ñu naan lawla nuzila alayhi min rabbih ñoom yéeféru quraysh yi ñu ngi def délégation naan la lawla moo waaye lan moo tere woon waaye ba nuzila ñu wàcc alayhi ci seydina muhammad ni alayhi salaatu wassalaam ayatun ab laaya min rabbihi bu tukkee ci boroomam tabaaraka wa qul wax leen yow rasulullah sallallahu alayhi wa inna allah dëgg-dëgg boroom bi tabaraka wa taala qaadirun ak a man ala an yunazila ci kaw mu wàcce aayatan am màndarga buy tax ngeen gëm ko lool yomboon na borom bi tabaraka wa taala na ko dee walakin na waaye leen ba des aktharahum li ëpp ci ñoom yéefér yi laa ya'lamuna xamuñu dara mu ne wa min dabba amul nag dara loo xamante ne luy dukkat la fil ard ci suuf si wala ta'irin yatir du càggante ni aw am am janaaw picc moo xamante ne nii yatiiru mu ngay naaw <coughs> bi janaaxayhi ak li nga xam ne mooy laafam yi illaa umamun amthaalukum lu dul ne ñoom ay xeet lañ gis nga rab yi picc yi njanaaw yi njaay àll yi ñooñu ay ay xeet lañu am saalakum kenn yi comme yéen nit ñi mooy nit lañ ñoom ay mbindeef lañ yoo xamante ne ñu organiser lañu voilà boo gisee xorondom noo tax suñu boroom tuddee ko suuratul namli ak façon yooyu ak picc yi ay dañoo am organisation seen dañoo dañoo organiser wu voilà te ay xeet lañu yoo xamante ne ni yu mel ni yéen nit ñi <coughs> kon nag mu ngi noonu nag léegi nag ma farat naa suñu boroom ne bàyyi wu ñu def fil kitaabi ci téere bii di alquran min shay amul dara loo xamante ne nii daal dinañ ko ci daal dinañ ko ci bañ a def lépp a ngi fi moo tax boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim bu ñuy wax dañ naan ñun lii gisuñu ko ci alquran waaye duñ ne amul ci alquran duñ ne amul ci jàngaleem yonent bi alayhi salaatu wassalaam dañ naan ah ñun de suñu gisiñ suñu gis-gis si mu toll ñun lii xew-xew bi gisuñu ko waaye dëgg-dëgg suñu borom ni wax nii la demee maa farrat naa bàyyiwuñ fil kitaabi ci téere bii <clears throat> min shay'in bàyyiwuñ ci dara am ñu ne fil kitaabi fii mooy lawhul mahfuz lay wax bàyyiwuñ ci dara waaye alquran ji borom bi amul dara loo xamante ne nii luy jariñ jaam ñi la amul dara loo xamante ne nii lu leen di jegeel seen borom tabaaraka wa taala lu dul ne borom bi tabaaraka wa daal na koy def daal di koy dëxëñ ci li nga xamante ni mooy alquran ji amul lenn loo xam ne lu ñu war a leeral la wañ koo xam lu dul ne borom bi tabaraka wa taala daal dina ko ciy leeral kon nag mu ngi noonu comme fii shifa comme li mu wax fii de ci la seenum paj nekk de ku ko fi bàyyi nag di utum paj feneen de doo ko fi trouver wan nag mu ngi noonu mu ne summa ginnaaw gi nag ilaa rabbihim ci seen borom booleem seen yuhsharuna lañ leen di pang jëmee mu ne walladina kaddabu kanta gaa yi nga xam ne nag ñoo weddi téere boo bële di lawhul mahfuz waaye ñi nga xam ne ñoo weddi téere boo bële di alquran du walla ñi nga xam ne kaddabu ñoo weddi bi aayaatinaa ci suñu laaya yi nekk ci alquran ñoom de summun <coughs> ay gaay lañ yoo xam ne dañoo tëx borom bi moo tëj seen seen nopp yi ba duñu dégg dégg gu leen di jariñ wa mun waaye ay nit lañ ñoo xamante ne nii borom bi tabaaraka wa taala moo leen luuloo def nga xam ne ñoom manuñoo wax dëgg voilà ñoom ay waxi caaxaan kese génn ci seen gémmiñ yi ak seen làmmiñ yi fi dulumaati nag mu daal di leen tabbal ci li nga xamante ne mooy lëndëm yi muy lëndëmu kéefër ak lëndëmu shirk man yasha illah képp nag ku borom bi soob yudlilhu dina ko seetaan mu daal di sànku mel ni waaj yi nga xam ne moom summun wa bukmun fi dulumaati day nekk koo xam ne borom bi day maandu ci ay mbiram ci naag maadu tem seetaan ko mu nekk koo xam ne nopp yi day tëx du dégg dëgg bug mun du mën a génn ci làmmiñam bi li nga xam ne dëgg fil fi dulumaati nekk nag ci lëndëmu kéefër ak weddeeg dengi dengi nan nag may yasha illaahu ku mu soob dorom bi tabaaraka wa taala dina ko seetaan mu sànku wa may yasha waaye ku mu soob yaj'alhu da koy teg ala siraatim ci kaw yoon wi nga xam ne moo cow waral di yoonu alquran di yoonu lislaam mu ne qul waxal yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam ara'aytakum ndax yéen gisu ngeen in ataakum bu leen dikkaloon adaabullahi yéen waa quraysh ñi mbugalum yàlla mi bu leen dikkaloon aw atatkum as-saa wala boog saa bi ngeen di weddi muy bés penc waa dikkal leen a ghayra allahi tad'un waa bu boobaa ndax keneen ku dul boroom bi tabaraka wa ngeen di woo au secours ci moom ngeen di woo di ko sellal ngir mu dimbali leen in kuntum saadiqiina ndeem nekk ngeen dëgg balli man ba des mooy iyaahu moom dong tad'una moom ngeen di woo mu ngeen nekkee ci jafeñ-jafeñ fa yakshifa ta moom ngeen di yaakaarata mooy ki leen di wuññil maa la nga xamante ni tad'una ilayhi <clears throat> la ngeen koy woo ngir mu dimbali leen ci moom kese ci mettit yoo yële moom la de moom ngeen di xaar moom kese mooy ki leen ci mën a génnee insha saa bu ko soobee nag waaye bu leen ko xasee defal nag watan saw na ngeen bàyyi fële di fàtte fàttalu ma tushrikuuna mooy bu boobaa da ngeen di bàyyi du sax fàtte ko la ngeen doon bokkaale moom da ngeen koy teg fee xam ne du leen jariñ dara fii moom bu yoboo ñu sellal rek ngir woo suñu boroom mu dimbali ñu ci problème yi ñu ne wallahu ta'ala wa sallallahu